ñu ngi woon ba léegi ci njànget yi ñuy jële ci ghazwatu xaybar muy xare xaybar te amoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam jataay bi ñu génn gisoon nañu li nga xam ne moo jëmoon ci lu jëm ci masalatul musaaqaat ak al muzaara waaye gisaale woon nañ yeneeni masaail yoo xamante ne ni yu xewoon keroog feeñ na xaybar la xe la feeñe keroog la ko aleyhi salaatu wassalaam daldi feeñale keroog mu nekk loo xam ne lu ñuy war takk la war koo xam di ko jëfe ilaa yawmi diin ginnaaw jiitu woon nañu gisoon ribal fadli gisoon nañu avant loolu après loolu mutatu nisa muy li ci mariage temporaire tey nag insha allahu taala ñu wara kontiné ba léegi ci njàngat yooyu ñu jële ci ghazwatu xaybar ak waadil qura kon bul fàtte ne tamit ñu ngi doon toppaale en même temps li nga xam ne moom la imaam ibnul qayyimi raxmatullaahi alayhi aljawziya ci azzaad ji zaadul macaad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam di woon indi ñu ngi toppale di xool yenn yi nga xam ne gis na ko ndax waxuñu yépp yépp yépp yi mu wax waxoon nañ la indi woon na ci vingt-neuf génne woon na ci vingt-neuf ci masaa'ilul fiqhiyya yoo xam ne yu mu ne yu feeñ la ci ghazwatu Xaybar bi eh, <coughs> kon bu ñu toppee yenn ci waxoon naa la nag toppuñu toppuñu moom li wax am na yoo xam ne du moo ko wax am na yoo xam ne lu ñu gis la moom yi mu wax sax yiñ ciy cité mooy topp ñu waxoon naa la ne topp ñu di def benn un deux trois di topp par lim ni nga xam ne noonu la ko defe waaye déedéet waaye kon bokk na moom ci lim wax imaam Ibn al-Qayyim muy njàngan moo xam ne mu ngi ko jële ci qissatu safiya bint xuyay ibn axtab annadariya di ummul muminin radiyallahu taala anha wa ardaaha imaam ibn alqayim raxmatullahi aleyhi mu ne wa minha bokk na ci àttey fiq yi nga xam ne yu génn la ci gaswatu xaybar bokk na ci jawaazu itqi rajuli amatahu wa jaclu itqihaa sadaqan laha wa yajcaluhaa zawjatahu bigeyri idnihaa wala shuhuud wala waliyu gey wala waliya geyra wala lafdu inkaaxin wala taswiij kama facala sallallahu alayhi wa sallam bi safiya walam yaqul qattu haadaa xaasun bi wala ashaara ila dalika alayhi salaatu wassalaam maa cilmihi biqtidaai ummatihi bihi walam yaqul axadun min alsaxaabati radiyallahu anhum inna haadaa laa yasluxu li gayrihi bal bal rawawu alqissa wa naqaluuhaa ila al umma walam yamnacuuhum wala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min al iqtidaa'i bihi fi daalik imaam ibn al qayyim mu ne bokk na ci li ñuy ciy jànge ba léegi mu ne possibilité nit ki daldi libérer bu dee dafa am jaam bu jigéen mu daldi koy libérer léegi libérer gi mu koy libérer bàyyi ko mu liibar loolu noonu lay def caram ngir man koo takk comme lan nga xam ne du am seede du soxla mooy li li mariage li ñu xamee mariage ci l'islam liñ naan lii il faut mu am lii il faut mu am lii mu ne yooyu yëpp du ci am yooyu yëpp du ci am mooy du am seede du am ñu naan ndaw si anawal wàllu yoom yooyu yëpp du ci am <coughs> aajowu ko mu ne loolu aajowu ko te tamit aajowul lan mooy le fait mu libeere ko loolu lay def mooy can gi waaw te du am xam nga lafz waxoon nañ la maye pour mu il faut ñaar ñi ñuy maye wala kiy takk mu wala ki ko fi représenté ak ndaw si ki ko fi représenté ki koy maye ak yooyu ñu wax wax ju leer waaw comme zawwijni ibnataki ñun de dañoo bëggoon nga may ñu sa doom ji ju jigéen ji paa bi walla représentant paa bi te mën a may ndaw si ne may nanu la ko voilà lu leer mu ne loolu terme boobu sax soxlawoo ko ci lii mu ne comme ni yonent bi alayhi salaatu def ak sayyidatu Safiya nii loolu possible na ci lan ci xeetam ñu daal di def noonu mel ni moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi <laughs> mu ne loolu lan mooy lan moo ñuy wan loolu mën naa nekk lan mooy wan ne loolu mën naa nekk mu ne ndax loolu yonent mi alayhi salaatu wasalaam da koo def te waxul benn yoon ne hada xaasun bi lan moo tax yeneen julli ni mën nañ koo def yeneen time ale saab def na ko te man na koo def loolu moom xam nañu ko waaye est-ce que yeneen julli ni mën nañ ko mu ne waaw lu koy tere ndax moom alayhi salaatu wassalaam ci boppam waxul benn yoon ne haagaa lii de xaasun bi lii sama jagle la sama exclusivité la keneen manu koo def ni man loolu waxu ko wala ashaara ila zalika waxuma la waxu ko mais da koo junjul sax junjul ne hey yéen jullit ñi nag lii ma def ak sayyidatu Safiya mi man rek ko ko man mu ne loolu sax loolu sax junju ko wala ashara ila dalik da koo jun junju sax defu ko voilà léegi mu ne wala ma ilmihi bi iqtita'i ummatihi bi ak ànd ak moom alayhi salatu xam gum xam ne xeetam da koy roy moom alayhi salatu ci li muy def lépp da koy roy ci li muy def yépp sauf à condition alxuraan ni wala moom ci boppam mu ne lii nag bu ngeen mac bu leen mac roy ndax man la man lii man maa koy def man képp mu ne walam yaqul ahadun min alsaxaaba te amul kenn ci saxaaba yi radiallahu taala koo xamante ni nii dafa taxaw ne inna hada la yasluxu li geyrihi sallallahu amul kenn ci saxaaba ku taxaw ne lii nii ah na ngeen di xam ne nag affaire bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek ko mënoon def mu ne loolu it amul voilà bal rawawul qissa mu ne li am ba de sax ñoom dañoo solo ñoom ñoo soloo nettali bi fan lañ jële lii nii lu dul ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko nettali ñun ci ñoom lañ ko jële seen intermédiaire xadiis yi ñu fi yor ak yii nii yépp ci saxaaba yi alxuraan yi ñu yor fan la jóge ci saxaaba yi radiyallahu ñooñu toxalal nettali bii xew-xew sayyidatu safiya bi comme ñoom sayyidina jaabir sayyidina anas ak ñooñu noonu naa anas surtout ak yooyu gis nañu ko mu ne ñoom dañ koo nettali wa naqaluha ñu toxal ko ilal ummati ci xeet bi walam yamna'uhum te waxuñ ne bañ koy toxal ne xeet bi hé na xam ne nag affaire bii nii nag moom yéen bokk ngeen ci kii pour yonent bi sa salaam rek la loolu noonu waxu ko voilà wala rasulullah te yonent mi aleyhi salaatu salaam it ah waxuñu ne lii nii manu ngeen ko cee roy ñu ne yonent bu lool bu mënoon a nekk wallah subhaanahu lamma xassahu fi nikaaxi bil mawhubati qaala xaalisatan laka min duuni almu'miniin falaw kaanat haadihi xaalisatan lahu min duuni ummatihi sallallahu alayhi wa sallam la kaana haadha taxsiisu awlaa bi dikri li kasrati daalika min assaadaati ma'a imaa'ihim bi xilaafi almar'ati allati tahabu nafsaha lirrajuli li nadratihi wa qillatihi léegi mu ne ndax loolu buur yàlla ci boppam ba nga xamante ni ci la ci wàllu li jëm ci mariage ci wàllu takk soxna ba nga xamante ne nii ca la ko defal loo xam ne pour moom kese la mooy jigéen goo xam ne day ñëw may boppam yonent mi alayhi salaatu salaam wamraatan mu'mina in wahabat nafsaha lirrasul wala linnabii in araada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam in araada nabiyu an yastankihaha xaalisatan laka ndax loolu affaire u mariage ak tamit bon yooyu mu ne wamraatan mu'mina xam ne dafa gëm yàlla in wahabat bu ñëwee may boppam ñëw na yonent bi alayhi salaam may naa la sama bopp comme ni mu xewee woon comme niñ ko gise woon waaye in kaana bu in araada bu dee yonent mi alayhi salaatu bëgg na ko denc mu ne loolu mën na nekk mooy benn jigéen mën na ñëw ne yonent mi alayhi salaatu man lool loolu gisoon nañu mu ne ko man may naa la sama bopp mu xool bu dee d'accord na mu ne waaw te du am ne waliyu du am kii wag yooyu yëpp waaw bi defar na sëy bi jeex na mu nekk ummul mu'minin loolu buur yàlla ne xaalisatan laka ne ko loolu noonu yow exclusivement réservé ak à yow yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam min duulil mu'miniina way ngëm yàlla yi kenn bokku ci moo tax nit manula ami darajaa ki daraja ñu naan waa ji nag dangay xam ne wàllu bu mag la moo tax dépassé na façon ni lam daay di takkee sëy déedéet ay nekk fi lu xew rek nga ne nag daa loolu daa am nag ñoo xam ne ñoom am nañ ci droit amuñu ci benn droit loolu amul kenn ku ci mën a am droit du nii saxaaba yi radiyallahu ñi dina a fort ci xeet yu après yonent bi alayhi salaam du keneen du benn waliyu boo xam ne moom am na àgg na loolu du affaire maqaamaa ki ab affaire kawe nga kaweel nu la neex de toute façon doo yonent bi alayhi salaam kon bokkoo kon yow ni ma dem ba mële la daal di takke soxna noonu ngay takke soxna même bu dee ne yow ab yaay wàllu yu bi fii nii ci dëkk bi déedéet yéen a bokk képp ni ngeen di takke soxna voilà mu ne loolu kon jigéen ñëw may la boppam nga nangu boo bëggee nangu boo bëggul nga bàyyi <laughs> loolu yow képp la re loolu yow rek ko man imaam Ibnul Qayyim suñu boroom waxoon ne lii dafa exclusivement réservé ak pour yow la mu ne falaw kaanat haadihi xaalisatun lahu min duuni ummatihi la kaana haada taxsiisu awlaa bi zikri bu doon ne am sa jaam bu jigéen nga daal di koy libérer libérer gi nga ko libeere mooy mooy mooy wa ja'ala itaqaha sadaqaha mu daal di def li nga xamante ne mooy libérer gi nga ko libérer loolu la def canam bu doon ne loolu noonu possibleul que ni moom c'est exclusivement réservé pour yonent mi alei satu selam la kaana hada taxsiisu kononte kon wane mooy ne exclusivité boobu awlaa bi zikri moo gënoon a ñu tudd ko que di tudd jigéen goo xam ne ku ñëw may boppam la mu ne ndax loolu dafa raar jigéen gu ñëw naan may naa la sama bopp lool c'est rare te pourtant suñu borom da ko da ko préciser ne xaalisatan laka alors que lu mel nii dafa bari ndax lan li kasrati daalika min as-saadaati ma'a imaa'ihim ndax loolu dafa bari lu muy xew ak sa sang yi ñi nga xam ne dañoo yor ay jaam mooy jamono ji nga xam ne jaam dafa amoon lu bari nit da nga doon gis mu jël ci jaamam yi mu gis koo xam ne moom sopp na ko lool mu daal di koy rek daal di koy def lii mujj ko def ko soxna nga xam ne dootul yor statut jaam. dootu yor statut jaam statut soxna lay yor mu ne comme que loolu lim bari woon ci saadaat yi loolu bu doon ne manu la nekk konnoonte kon loolu moo gën a ñu tudd ko ni loolu c'est exclusivement réservé ci yonent bi alayhi salaatu comme que nag waxuñu ko kon nag mbir mi dafay mujj nekk loo xam ne lu dagal la voilà kon loolu ba bon am na lu mu ci teg imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi kon mu ne loolu dañ ko ciy jànge ci la fait ni mu denc saydatu Safiya bint Huyay ibn Akhtab bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge euh, te ñu gis ko mooy gis nañ ci xew-xew yi Xaybar Xaybar ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mu'jizaat yi nga xam ne moo fa feeñ ci xaybar xare xaybar beeg yooyu nga xamante ne ni yooyu ndax nit nit moo soxla loolu borom bi subhaanahu wa taala loolu la xam moo tax bu yónnee yonent yi aleyhimu salaatu salaam da leen di yónniwaale ay preuve yu wane ne moo leen yónnee muy jaarale ci seen loxo ñuy def yoo xamante ni kurul ñoom manoo ko kurul ñoom dangay leer ne ku ko fekkee di nga xam ne lii moom du yëfu njabar moo tax euh, ba Firawna ne dara gaa yi ñaar ñii daal la saaxiraane rek yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sihrihima wa yadhaba bi tariqatikumul muthla ba pare jox leen rendez-vous mu ne yow yawma zina wa an yuhsharu naasu duha mooy ba Firawna ne Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam ma ne dara sa jaan bii nga fi wane yii nii yée dara magi kese la te nag <laughs> laal nga laalaake yaa Muusaa ay wooyu laal nga laalaake kuy jaay kuy jaay mën a njibar ba agsi capitale des njibarkat ici l'Égypte capitale des njibarkat non booy kooku xamul fi mu fi mu laal ko xamoo fi nga laal di jaayi théorie ba ñëw ci capitalu les plus grands théoriciens de tous les temps moom mooy yow am nga laa laaj mooy ci yoon noonu la waroon demee mais xamul ne kii yonent ndax gëmu ko ndax jàpp na ne waaye yow kii wu démb kii kii moom naa yaroon sama kër non kii manu fee doon li mu doon après mu joxante ñoo rendez-vous yow mu zina bés bi nga xam ne mooy seen bésu feet bi nga xam ne nit ñi bu ko defee mooy heure yi heure yi nga xam ne la gars yi parade militaire yi di am ci défilé militaire yi ci monde bi ci démocratie yeeg gaa yooyu doxan la leen jox mu ja mu dajale saxara yépp yépp mooy njibarkat yi mu yónni fil madaa'ini haashirin ñu pang leen dajale leen ñoom ñépp andi leen waaw fu magicien nekk ci contre ya gën a xëcc ci l'empire égyptien nañ ko indi waaw fu waay nekk même bu dee Sham fële ca Sham fële ca Quds nañu ko indi fële ca Nubi Nubi fële ca Libi fépp nañ leen indi ndax man Firawna maa soxla ñu daldi gaa dajale gaa yépp ñu ñëw gaa yépp ñu ñëw ñu ne ko waaw ah, a inna naa ajran in naa nahnu al-ghalibi yaa Firawna eh ah monsieur le ndax moom moo leen waxoon ne tiital leen ana rabbukumul a'la notre seigneur pouvons-nous avoir un bon ab cadeau bokk wala loo ñuy neexale bu dee dañ koo gañe bu dee ñun ñoo gañe mu ne waaw waaw yéen ñi ci may gën a jege ngeen di bokk waaye Seydina Muusa ne leen sànni leen mu sànni waa waaye nag waaye ba gaa yi gis nga la Alxuraan wa jaa'u bi sihrin azim mooy ce n'est pas des des des des des des apprentis magiciens non c'était des vrais magiciens wa jaa'u ñu indi fi bi sihrin ci am njibar magie boo xam ne azim bu màgg la ba nit ñi commencé wóop pop jaan yi naan feew fu nekk ci di jaan gaa yépp tiit gaa yi ex mbir mi nekk benn exploit bu extraordinaire ba Seydina musaa alayhi salaatu wasalaam ci boppam daal di yëg min nafsihi fii nafsihi xiifatam Muusa mu daal di yëg xaw a bi xaw ko rëng rëng-rëngee ndax bon gaa yi seen affaire bi mu ne ko laa taxaf innaka antal a'la suñu boroom ne ko bul tiit yow yaay féete kaw bam sànni talqafu ma sana'u innama sana'u kaydu saaxir wala yuflixu saaxiru xaytu ata voilà ne ko lii di yow yaay féete kaw ba mu sànnee kii mu leen di ramasser par benn jaan ba di leen ramasser di leen ramasser ñoom ñépp waaw mu ne gaa yi dalal xelam ne ko ñii bul tiital buñ la innama ñii liñ fi def kay du saaxir la pexe magicien rek la mooy bëtu nit ñi lañuy soppi rek mais indiwuñ fi benn réalité wala yuflihu te du gañe mukk as-saaxir saaxiru le magicien xaytu ata fu mu mën a dikke nag ak lu mu fi mën a indi mooy ne sawaay ak fu man di nekk manu la mooy mbir yi du mujj ci moom ndax wala aqibatu lit taqwa wala aqibatu lil muttaqin ndax mujjanteelu mbir yi nu mu jàmbaajoo ra eh, jaxasoo jaxasoo ba ñu foog ne neen féete na kaw dëgg xam ne ne loolu du mujj wala aqibatu te suñu boroom a ko wax wala aqibatu lit taqwa mujjanteelu mbir yi ragal yàlla lay àndal lil muttaqiina ngir ñu ragal yàlla ba mu sànnee mu ramassé lépp il yu mel noonu am mais ci saase la gaa yi lañ gaa dañoo tub ndax koo xam ne boroom xam-xam la ca lam doon xam la géomètre fii mu ne boo ko convaincre wan ko ci géomètre géométrie ak ki nga xam ne moom océana océanographe la nga wan ko ci loo xam ne mooy mbiru li mooy lii moom yàllaay kese la loo xam ne moom de toute façon foogoon na ne fii presque maîtriser na le mais nga wan ko ci loo xam ne leer na ko ni lii moom du nituk neen ñooñu nga convaincre leen moo gën a yomb nga convaincre koo xam ne lambda la te Firawna il était un lambda ci côté boobu gaa yi moom bañ gisee loolu fa ulqiya saharatu sajidin ñu sànni seen kii ya ñoom ñépp jébbalu ci Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam wane seenu toroxlu Firawna ne leen inna hadha la makrun yéen nii ab dil ab dil bu ngeen teg la dangeen a combine yéen ak moom tegub dil ngir ngir daldi altérer suñu ngëm-ngëm yi fexe ba noot la ay aydiyakum wa arjulakum wat naa ne dinaa daggaate seen tànk yi ak seen loxo yi ci jàll jàllawle leen voilà di xam bu boobaa maag maag moom yàlla mi muy wax moom ayyuna ashaddu adaban wa abqa ana kan moo gën a tarle mbugal te gën koo des le jaay na ko laa dayra laa dayra ñun amul problème firaw na moo daggal ñun saay ñun kay fii mu ne niñ bëgg mooy ni ñuy xemmeem an yaghfira lana rabbuna ñun suñu borom yéegal ñu suñu bàkkaar yi ak li nga xam ne yaa ñu ko puusa loolooy wan ne wa ma akrahtana alayhi min as-sihr loolu mooy wane ne Firawna da leena da leena forcé moo tax wa uti mooy wax mooy bi mu ne mu yónni fil madaa'ini haashiriin ñu ñu daal di ci biir gox yeeg xur yeeg contre yu làkk yu ñu jële fa les grands magiciens indi leen mooy dañ leena forcé mooy ñu ne Firawna c'est pas la ça mais c'est pas la peine ne fatigue pas quoi fais comme bon te semble dañ ñuy daggaateeg ñun loolu garaawul voilà xam nga lii ñu wax nii day niroo walastu ubaali xiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana fi llahi masra'i la saxaaba ba waxoon radiyallahu ta'ala anhu wala walastu ubaali man nekkuma fi sax di faale xiina jamono ja nga xam ne uqtalu dañ may rey musliman ma nekkub jullit ala ay shiqqin ana ci benn wàll ci yàlla lañ may rey way garaawul garaawul buñ may rey est-ce que à gauche laay féetale sama kii beeg bu may buñ may rey may dem ci yàlla non non non c'est pas grave man daal na fekk daal nu mu ci man di demee naa nekk musliman rek wommatu comme li suñu borom waxoon bu fi kenn te nag wala tamutunna illaa wa antum muslimun te nag bu fi kenn ba ngeen fexe ba bu leen fi dee lu dul ngeen nekk ay jullit moom mu ne man daal looloo ma ci ñooñu ne looloo ci moom mu ne looloo ci intéressé magicien wu Firawna yi tamit loolu lañ wax la dayra amul problème amul benn lor garaawul rayal daggaateel ñun daal liñ bëgg buur yàlla jéggal ñu moom lañuy ñuy xennam ak liñ ñu pousser forcer ci ñuy ñuy def njibar gi di défier koo xam ne ndeke ndawam la euh, mooy loolu la mooy yonent day soxla yu mel noonu sinon xoolal magicien yooyu pour nga convaincre leen ak xoolal fañ jóge yépp te ñooñ seen histoire mooy fañ jóge ca fin fond wu empire égyptien de l'Égypte mais dinañ yëg seen xabaar te loolu rek mën naa convaincre ñu bari moo tax dañuy soxla indi ay mu'jizat yonent bi alayhi salaatu salaam di tegtale ne kii du yéen gis nañ ci xaybar lu bari feeñ na ci voilà mooy gis nañ bëtu Seydina Ali radiyallahu ta'ala nga xam ne dafa wànnee noonu keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam di wax naan la utiyanna raayata gadan rajulan yuhibbuhu allah yuhibbu allah yuhibbuhu allah wa rasuluhu yuhibbuhu allah wa rasuluhu wa yuhibbu allah wa rasuluhu laysa bi farraar yaftahu allah ala yadayhi bi yonent bi alayhi salaatu salaam naan waat naa ne dinaa jox drapeau bi suba góor goo xamante ne nii buur yàlla da koo sopp subhaanahu wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa daal di koy sopp laysa bi farraar du koo xam ne kuy daw la jamais mu daw ci xeex yaftaxillaahu ala yaday buur yàlla dina def ñu ubbi tataay xaybar yi ci loxoom la koy jaarale seydna ali ibn abi taalib comme di seydna salama wax moom ci sax yi comme ni ñu ko gise woon ibnul akwa radiyallahu ta'ala anhu mais mooy ne dafaa newul woon sax dafa wànneentoon waaye yonent ma saa saam bañ ko indee bañ koy indi dañ koo jàppoo ngir di ko tegtal di ko indi di ko di ko wommat ba mu ñëw yonent ma saa saam dafa tifli ci bëtam yi mu wér boobu la Seydina Ali ibn Abi Taalib mujjee am mettitu bët Allahu akbar Allahu akbar gisoon nañ tamit Seydina Salama radiyallahu anhu dóor bañ ko dóoroon ba nit ñi jàpp ne salama fee aussi ba salama salama de jeex na léegi c'est fini oh ñàkk nañ salama waaye ku ko bëgg ku ko ku ko kii na ko tàggu mu daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu hein lan la ko defaloon lim defoon mu daal ëf ñetti ëf ci tànk fi ñu ko dóoroon dóor bu porté boobu ba tànk bi ñu jàpp ne salama dañuy jaar sax dee radiyallahu anhu mu daldi ko ci ki def ci ñetti ëf mbir mi nee na keroog famashtakaytu ba'da haqat keroog laa mujjee yépp mettit ci loolu waaw akbar waaw akbar waaye gis nañ eh, eh, eh, yàpp bi xar mi ko juif bi juif bi jox xar mi ko juif bi jox mais xar bi moo ko wax bi mu nee ko lan moo la ko xawoon mu ne ko mbaa kenn lekkagul Bishr ibn al-Bara radiyallahu ta'ala anhuma fekk lekk na mu ne ko ndax ah lii ma tee dogu yàpp yu ma tee yuxbiru nii mu ngi may xabaar que ne dañ koo posone Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon mooy loolu moo tax ndaw si lan la waxoon dama koo def dama koo def ngir bu dee ne yàllaa la yónni xam naa ne du la lor ndax dina la ko wax bu dee ne nag charlatan nga wala li ngay wax du noonu ñu dal di noppale ci yow waaw akbar kon ñu gis loolu yonent mi alayhi salaatu salaam ak ndox mi ndox mi nga xam ne ndoxu ndaw si biñ gisoon bii weesu ndaw si nga xam ne mooy mushrika boobu ñoom Seydina Ali woon ne ko nañ dem jël ndoxam mais ndox mi baagam yooyu mazada tey ni yooyu satiixa tey ni yooyu mais ñaari baagam yooyu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam bam ci mais ci barkeem la ndox mi gaa ñépp utiliser ko ba pare bu mujj biñ koy delloo ndaw su mel ni dafa gën a bari allahu akbar allahu akbar allahu bokk na ba léegi ci li nga xam ne lañ ciy jànge mooy loolu ay mu'jizaat la woon te imaam Ibn al daal di koy wax imaam Ibn al-Qayyim bu ñëwee ci li nga xamante ne moom la wax mu ne annahu ida laxiqa wa minha annahu ida laxiqa madadun bil jayshi baada baadal xarbi euh, fala sahma lahu illa bi idnil jaysh fala sahma lahu illa bi idnil jaysh mu ne wa minha bokk na ci ba ba bon ila axiri qaal mu ne euh, bokk na li ñuy jànge fii ci ci ci e, e, ci mbir mi nii ci e, yëf yi fii nii mu ne bokk na ci këne bu madat am madat bu amee ci ñëw daldi mooy daldi renforcer loo xam ne am mbooloo ma am mbooloo la daldi ñëw di renforce ci ñi nga xam ne ñoo fi woon baada taqaddil harbi baada taqaddil harbi fekk xare bi jeex mooy mu am renfort bu agsi fekk xare bi jeex fala sahma lahu mooy ne renfort boobu agsi ñoom ñooñu amuñu parent ci ci butin de guerre bi fekk jullit ñi gañu ñu daal agsi même bu dee renfort la ñoom ñoom amuñu woon duñ ci am part illa bi idnil jayshi wa ridaahum lu dul ne armée bi ñi fekke woon xare bi ñoom ñu joxe ci ndigal ak seen ngërëm ne waaw nañ ko jox comme ni yonent bi aleyhi salaam wasalaam daal di woon defal comme Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom bi mu ñëwee laaj yonent mooy fekkewul mbir bi dafa ñëw moom ci boppam nee na damaa ñëw fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba'da an fatahuha xaybara damaa ñëw xaybar fekk ginnaaw bi aleyhi salaatu wassalaam daldi daldi koy ubbee may door a agsi mais teewul mu di may jox paar ñoom Seydina Jaafarin mu jox leen waa ahlu waa asxaabu safina ñu jóge woon Éthiopie mu daldi leen jox paar mais ci kaw euh, mu ne rida euh, al al mooy gaay al jaysh mooy il faut ñoom ñu nekk loo xam ne ñoom dañ cee d'accord mooy dañ cee d'accord mu ne ba léegi moom ak seen ngërëm imaam ibn al-Qayyim wa minha qismatu al-ghanaa'imi lil farisi thalathatu ashumin wa lir raajili sahmun mu ne bokk na ci liñ ciy jàng këne mooy bu ñuy séddale màng mi ci xare yi lil farisi bu dee koo xamante ne ni lil lil fara lil farisi voilà thalathatu ashum fas wi mooy ki nga xam ne moom fas la fi indi kook ñetti paar lay am te ñaari kan moo koy moom ñaari kan moo koy moom fas wi comme ni ñu ko gise woon wali raajili ki nga xam ne day dox benn lay am voilà loolu mooy par exemple xam nga fas day dund nga ne waa léegi yow parce que yow léegi kenn xeexatu fi di yor fas daanaka léegi léegi léegi sa masala mi parce que bon yow il faut la <laughs> suuratul kahfi ba ñu yeewoo ñu ne kan fal yabaas euh, lan la ko waxati ahadukum euh, lan la wax ahadukum bi wariqikum hadhihi ila madinati falyatalattaf walyatalattaf wala yushhiranna bikum ahada na innahum yadharu aleykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflixu idan abada mooy ba ñu yeewoo waa asxaabul kahfi radiyallahu ta'ala anhum ñu ne fab'athu ahadakum wala fab'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum bi rizqin minhu wa yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada ndax innahum yanzaru alaykum ila axiril ayat mooy yónni leen fabaasu ahadakum comme que dañu yeewu xiif xamuñ ne ñoom def nañ fi ay trois cents ans ak yooyu mais ñoom ñu jàpp ne démb bi ñu fi duggee dañu yeewu léegi léegi ñu xiif yëgu xiif ñu ne nañ yónni kenn bi wariqikum hada hadihi ila al seen monnaie bi ngeen yoroon ila al madina ca biir ville ba fal yanzur mu daal bu fa demee nag bu fa jënd lu xaraam de fal yanzur ayyuha azka ta'ama gis nga aklul xalaali ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey te du nangu lu dul lu dul teey ko boo bu fa demee ki ñu yónni mu xool anak azka la gën a teey taaman ka fa gën a teey ñam ñu fi kenn indi lekk goo xam ne problème lay indi suñu njaamu yàlla ak suñu cheminement fal yatikum bi rizqin na indil ci wërsëg googu daal di ciy jënd bu demee nag bu mu fa nekk di waxaale waxaale gu metti ba gaa yi yëg ni ñun ñii lañ doon seet ñun lañ doon wër démb fan yi wal yatalattaf wala yush'iranna te na fexe ba kenn ahad bu ñu kenn yëg ndax kat bés bu ñu leen yëgee mooy bi wariqi ko bañ demee gaa yi dañ koo jàpp ndax monnaie bi mu yor dafa yàgg mooy renouveler wuñ seen monnaie comme niñ ko waxe woon ci kiiwu koor gi ci suuratul kahf bi mais tafsir thématique boobu nga xam ne liñ defoon ci kooru daaw jéeg daaw jéeg waaw pas koor gi ñu génn mais bii ko bii weesu 2016 këne gaay bi ñu leen jàppee këne boroom xam-xam foofu dañ fay jàngi këne loo dugg-dugg xalwoo ak loo nekk ci sa téere yi même bu dee ci biir nit ñi sëgg ci téere yi sëgg ci téere yi sa xam-xam boobu foog ngay fexe di ko lier di ko rattacher ak la réalité bi ngay dund ak fi ngay dund ak ñoom li ñuy dunde ngir nga mën leen a jariñ sinon yow bu dee ne par exemple fii wa minha qismatul ghanaa'imi lil farisi thalathatu ashum wa lir rajuli sahmun ñu ne bokk na ci liñ ciy jànge li imaam Ibn al wax rahmatullah alayhi que ne bu ñuy départager màng mi lil farisi koo xam ne fas la yor cavalier la fas la fi indi thalathatu ashum ñetti paar lay am donc deux paar yi pour fas bi benn bi pour moom wali raajili ki nga xam ne day dox sahmun ab benn paar lay am loolu mooy pour ni ngay ni ngay ni ngay renouveler mbir mi mooy loo yàgg nekk ci téere yi nga koy rattaché ak sa sa sa dund bi nga nekk léegi ak ni àddina bi doxe mooy wax ji mooy léegi ñun yow fas daanaka gaa yi xeexatee buñ ay char de combat la ñuy yor waaw ay avion de chasse ay ay ay ay loolu la ñuy yor léegi kon yow lil farisi lil farisi dañ naan la mooy ki blindé bi ah blindé bi léegi blindé bi wax ji mooy kan moo moom blindé bi est-ce que militaire bi ci boppam moo koy moom xam nga liy fas bi mooy waa ji moo koy moom léegi bu dee ne mbir mi léegi affaire bi l'État moo ko moom mooy en tout cas c'est mooy kon day dem ci entretien wulam entretien wu loolu noonu ñuy wax muy blindé bi ak avion de chasse bi par yooyu fa lañ koy def ngir ñuy la maintenance de de de la de de l'armement de guerre courant yi ndax ndax buñ ko deful bu ko deful mooy bés dina jot ñu war a dem mener ay opération du man ndax véhicules yi panne nañu kon loogu la voilà léegi ba léegi bokk na ci li nga xamante ne ni moom lañu ciy jànge ba léegi ci xaswatu xaswatu Xaybar te imaam Ibn al-Qayyim al rahmatullah alayhi di koy wax ba léegi ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad mu ne wa minha jawaazu binaa'i rajuli bimra'atihi fi safar wa rukuubiha ma'ahu ala dabbatin mu ne bokk na ci liñ ciy jànge possibilité nit consommer mariage am pendant ci voyage ci voyage possibilité wu nit ki consommer mariage am ci voyage moo ñu may la soxna nga xam sa soxna ci voyage voilà mooy pendant ab voyage Paris nga yow dañ laa may soxna Paris ngeen bi ñibbi Paris ngeen bi ñibbi ci yoon bi bu leen neexee ngeen consommer seen mariage ci yoon bi moo xam ndax Formule 1 ngeen romb wala benn hôtel wala nu man di demee loolu possibilité comme ndax céetal gi yonent ma sa sam céetal ak Sayyidatu Safiya ci yoon bi ci yoon bi buñ jógee lan Xaybar wa rukubiha ma'ahu ala dabbatin baynal jaysh ak même bu dee ci arme ci xare ngeen jóge sax nga daal di mën a war ak moom ànd ak moom ci même convoi bu ngeen yéeg même même même char bu doon tayat char comme de combat bu bu ngeen yéeg yéen ñaar euh, ngir ñibbi mooy ci yoon wi même bu dee ci xeex xare ngeen jóge loolu du ci dara voilà mu ne moom léegi ba léegi imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi fi Zaad mu ne wa minhaa bokk na ci anna man qatala ghayrahu bi summin yaqtulu misl yaqtulu misla qutila bihi qisaasan mu ne képp ko kamaa qutilatil yahuudiya bi bishr ibn al ibn ma'rur radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi mooy képp koo xamante ne nii dangaa posone nit mu jaare ca faatu ku posone nit mu jaare ca faatu yow dañ lay faat waaw mooy ku posone nit ba waa ji faatu yow sa àtte mooy dañ lay rey nga ne lool foo ko jële mooy ndaw si même bu dee ne am na riwaay yu ne tuub na ndax yonent ma lay sarsam moom bi ko jëkkee def mooy bi mu ko bi mbir mi bi waa ji bi Seydina Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu génnagul àddina mais dañ ne kon bi bi mu waxee laaj ndaw si ne woowal leen ma dajale leen ma juif yi fii ñu woo leen mu laaj ne ko ndax dangaa def ci kii bi poson mu ne waaw mu mu wax ko lan moo tax mu def ko am na riwaay yu ne après dafa tuub mais yeneen ma le sab sab saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ne woon ndax ñu ko mu ne leen déedéet bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu gis ne xoolal mooy waroon waxoon nañu ko mooy imaginer ku doon assasine président fii nan lay mujje moom dañ koy exécuter wala bu dee foofu peine de mort jeex na fa ko prison à vie lay doon prison à vie mais yonent ma saa saa mu ne bàyyi leen ko mais ba nga xamante ne ci Seydina Bishr ibn al-Bara dafa génn àddina ci loolu nag mu daal di digle nag ñu daal di koy rey mooy xisaasan ndax lan an nafsu bin si booba mooy dafa rey nit mooy loolu mooy lépp loo xam ne lu nit def la ba fàcc nit volontairement ndax lii xam nga mi ngi koy def pour tam la ko doon defal yonent bi alayhi salaatu salaam mais keneen a ci faatu du yonent bi alayhi salaatu salaam moo ci faatu mais keneen a ci faatu teewul kenn du ne noo waa ji moom kii la bëggoon a rey waa joo xam ne imaginer moom gars yi man missionné ko jox ko mission ne ko pour qu'il liquide benn personnalité benn préfet. wala yu mel noonu wala benn benn ministre walla benn procureur moom mu dem di éliminer procureur bi rayaale ki nga xam ne far procureur bi mooy mu ray chauffeur am chauffeuru procureur bi ñu jàpp waa ji mais kenn du ne waa yi dañ koy bàyyi mu dem parce que kim naroon na rey moom rayu ko comme fii duñ ne ndaw si nañ ko bàyyi mu dem ndax kim waroon na rey rayu ko muy alayhi salaatu wasalaam ne keneen a faatu déedéet kooku dañ koy jàpp rey ko ndax dafa rey nit voilà muy al qisaas al qatlu bil qatli an nafsu bokk bi nafs mooy bakkan boo faatee bakkan bakkan lañuy faat mooy dañ lay faat mais faat xam nga faat dafa wute mooy ne nit du ne diw nit rey na nit rek ay woon nañ ko rey mais non dafa am yoo xam ne day gilaate day teggil nit ki ñu rey ko te lool bokk na mooy xatlu shubha mooy rey goo xam ne danga nga koo rey parce que dafa euh, mbir mi dafa lënt manuñ ne waa ji volontairement ndax xam nga euh, ki nga xam ne volontairement la rey nit kooku moom c'est sûr moom ak koo xamante ne mooy ne moom rey bi dafa am lënt te loolu insha allah dinañ ko gis ci sariya yi ñuy gis juste après Xaybar yi ñuy gis après xaybar sariya yi balaa umratul qadiyya avant umratul umra bi di amaat mooy bi ko waa Quraysh ne woon ne ko nag doo fi umra demal umratul qadaa ba bii di ñëw laata umra goog yeneen ma lay saasaam di di ci dem am na ay sariya yu mu yónni yoo xam ne dinañ ci gis histoire Seydina Seydina Usaama Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxiil radiyallahu taala anhum wa ardaahum kam rayoon wa ca xare ba waa ji ñëw ñu jekk ko muy ray di sonal julli ñu sonal leen sonal leen bañ jekk ko moom ak Seydina Usaama jekk ko ak benn lamsaar yi waa ji ne ashhadu an laa ilaha ne laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa allah bi bàyyi waaye waaye kan waaye Seydina Usaama daal di koy rey ne kii waaye dem ñu wax ko yonent mi alei mu ne ko aqatalta nafsan qabla an qaalat laa ilaha illa allah aqatalta man qaala laa ilaha illa mu topp sayyidina Usaama naan ko yow dangaa faat koo xam ne dane laa ilaha koo xam ne seede na mooy dangaa rey jullit mu ne waaye yonent mi alei satu salaam kooku da doon da doon faire semblant rek dañoo rey rey rey ci ñun ba bañ ko jekkoo mu wax lool mu ne ko est-ce que dangaa xar xolam ne ce que da xar xolam pour xam ne loolu mu doon wax da doon faire semblant que ne ndax da ngaa xar xolam pourtant Seydina Usaama rey na nit te moo ko tey mooy ne volontairement la ko def mooy du loo xam ne dañ ko cee forcer dane waa ji day kii mais loolu comme que loolu yu mel noonu lañ naan xatlu shubha loolu ab rey la boo xam ne dafa niroog lu intentionnel mais dafa waa ji moo ko def. ak ay faculté mais sauf que ànd ak ay faculté bi mu koy def suuf que dafa am interpretation bu mu def wala lu mu foog ne moo tax looloo tax moom faatuñu ko yonent Yàlla saa saa neewu ko kon nag Usaama kaay ma faat la ndax dangaa faat bakkan non moo tax yu mel noonu incha allah bu ñu àggee foofu dinañ gis dinañ dugg ci masala boobu ak masalaam lan mooy yoo euh, euh, xam ne loo xam ne ci yoon doonu loon rey nit nga dóor ko nit mu daal di dee comme nga jëlub yére sànni ko nit xam nga yére yére ab pos wala ab ab jàllaabe ab benn waay taxaw fële jàllaaba benn waay taxaw fee wala benn femme nga koy sànni noonu sànni ko ko mu dal ko mu daanu wadd dee xam nga loolu mooy ci cosaan loolu du rayaate est-ce que kon bu boobaa dañ naan eh taxawal saay an bi bin nafsi la daal femme bi kii nii dara moo ko rey moo ko sànni jàllaabe bi wala moo ko dóor bant bale bi wala koo xam ne bant bale lañ ko dóor mu faatu mais ci cosaan bant bale du rayaat ci cosaan bant bale du rayaat est-ce que dañ koy rey kenn du ko rey yooyu nag ci détails yeeg yooyu insha allah dinañ ci àgg buñ ci accès ci foofu noonu ci sariya yooyu insha allah dinañ ci gën dugg ci masaa'il yooyu insha allahu taala mooy ne képp koo xam ne daa bëggoon a rey nit far rey keneen kooku noonu dañ koy rey ndax lan dafa faat rey jullit doon bëgg a rey monsieur jullit ah far juum kooku mooy mu rey ki ci des comme liñ la wax sànq ci waa ji doon rey benn autorité walla mu mooy daal di rey wala benn om d'affaires doon ko jéem a liquider ñëw ba tiim ko yor seen motard dóori bal far mu dal chauffeur bi wala collaborateur mu faatu moom mu rëcc koo ñooñu buñ leen jàppee buñ leen jàppee dañ leen di faat ndax lan day nekk xisaas dañoo rey bakkan comme ndaw sii nii bi nga xamante ne ci la rey Seydina Bishr ibn al-Bara ibn Marur radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma imaam ibn al-Qayyim rahmatullahi ba léegi mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ba léegi ci ahkaamul attey fiqhiya yi mu ne wa minha jawaazul akli min dabaaixi ahlil kitaabi wa xalli taamihim wa xilli taamihim ci li ñuy ci masala fiqiyey xaybar mooy jawaazu possibilité aklu min zabaihi ahlil kitab lekk li nga xam ne waa ahlul kitab ñoo ko rendi comme ni ko alxuraan waxe wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum mu ne ta li nga xamante ne nii mooy euh, euh, zabaih mooy yi nga xam ne waa ahlul kitab dañ koy rendi mu ne loolu xillul lakum dagan na ci yéen jullit ñi ahlul kitaab nag mooy juif yi ñi nga xam ne les gens du livre juif yi wala chrétiens yi ñoom bu ñu rendee mais respecter li nga xam ne mooy seenu ñoom li ñuy rendee ndax buur yàlla moo ne ah, qul laa ajidu fii ma ilayya ala ta'im muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzirin fa innaha fa innahu rij aw lahma khinzirin fa innahu rij uhilla li ghayri llahi bihi faman ittaqa ghayra baghin wala 'adin fa inna allaha ghafurur rahim suñu borom ne qul waxal laa ajidu trouvéwuma fii ma uuhiya ya ci li nga xam ne moom lañ ma wahyu ci loo xam ne lu xaraam la lu ñuy lekk lu dul mu nekk maytatan médd aw daman mas aw daman mu ne wala deret aw lax lahma xinziirin wala yàpp mbaam xuux mu ne loolu dafa nekk loo xam ne fisq la u u uhil la li gayrillaahi bi dañ ko dañ koo rendi te buur yàlla taxul ci turu leneen kon mooy yow lool bu dee yow ci jullit ñi lañuy wax lool mooy yéeféer bi duñ ne ahlul kitaab la mu naan bismil masih azbahu bismil masihi maa ngi rendi ci ci ci ci turu ci turu kan almasih alayhi salaatu wassalaam sayyidina isa alayhi salaam kër affaire bi baax na non baaxul kuñ fi tudd keneen maa ngi rendi maa ngi rendi ci barkeb sëñ bi loolu li nga rendi baaxul ndax buur yàlla moo ne bu leen lekk ci loo xam ne dañ cee tudd ñu ci tur yàlla mooy turu yàlla képp lañ ciy tudd loolu la mooy booy rendi bismillah allahu akbar loolu nga yox mais ay bismillah di rendi ci ci ci darajaay diw déedéet rendi googu mu di jox gaay kon nag bu dee yow jullit bi jullit bi moo mel noonu moom ak ren dem mooy du du jullit bu ren bi mu ne baax na tudd ci wala mu ñëw tay ko tudd ci turu yàlla mooy médd la léegi yow bu dee lool la kon lan moo ngay wax ci waa ahlul kitaab dangaa foog ne lu ñu rendi doon rek mooy ñoo xam ne léegi nag nga ne ma loolu nan lañ koy vérifier ma ne la jarul vérifier mooy ne bu dee ne comme dëkk bi dëkkub chrétien la te ñoom xam nañ ne dañuy rendi waxuma comme France de nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy asphyxier affaire yi non waxuñu waxuñu loolu nga xam ne nga xam ne dañuy asphyxier affaire yi waxuma loolu mooy par exemple comme Égypte ñu ne bon ci copte yi ñoom dañuy ñoom dañuy rendi chrétiens yi chrétiens copte yi comme ñu ne copte yi Égypte ñoom dañuy rendi mooy ne ñooñu soxlawul que tout le temps mooy bu ñu xamee ne ñoom ni ñuy rendee baax na dañuy tudd tur yàlla rendi mooy aajootuñ tout le temps fu fu ab yàpp bu koptu kii ñu naan escalier nañ seet nañ leen ko laaj noonu loolu aajowu ko loolu moo tax réewum jullit soxla woo comme nee Sénégal soxla woo di laaj naan ndax lii xalaal la am déet ndax az-zaahiru mooy liñ li feeñ comme que réewum jullit la alhamdulilah mooy lañ fay rendee loolu jullit a koy rendi te dina respecté mbir yi loolu moo tax doo dem ci benn restaurant naan leen est-ce que fii xalaal la am déet wala nga demum génte naan est-ce que ni ñu rendee affaire bi baax na non alors que bu dee le contraire dëkk boo xam ne ay yéefara fopp bu boobaa nag da ngay leerlu bu dee ne du ay jullit fi nga dem duñ ay jullit da ngay leerlu que ne est-ce que lii nan lañ ko rendee fan façon yàpp la voilà kon mooy mu ne wa minha kon bokk na ci jawaazu jawaazu al akli min zabaih ahlul kitab lekk ci li nga xam ne waa ahlul kitab ñoo ko rendi comme fan bi mooy moom moo jox kado am xar la rendi ngir yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam neew noo kook yahuudi la du ma ko lekk non mais da ci lekk <laughs> da ci lekk pour war ne lool mën naa nekk mais ak condition mu remplir li nga xam ne mooy rendi nañ ko correctement mu bañ a nekk loo xam ne médd la waxalli ta'amihim dañ ciy gis ni tamit xilli wa xilli ta'amihim que ni tamit seen ñam yi dafa dagan mooy ne fekk amul yoo xamante ne nii lu ñuy tere la xam luñ def sàngara wala loo xam ne poor la wala yooyu sinon bu dul loolu mooy lekk chrétien yu la yónnee nga lax mooy nga wala dem sa kër kër chrétien mu woola añ nga gis ceebu jën bi lekkal ba suur géex sant yàlla mooy amul naan é eh, gaa yi chrétien lañ mooy loolu amul nga naan eh, é kër chrétien la yi seen togg gi wóoru no wóor na wóor na moom kay bu dee mbaam te en boo danga xamee ne jullit la bu dee ah en tout cas Sénégal quoi ñi ma ci jotoon a xam mooy dinañ la wax ne bon lii nii lii nii poor la wala yu mel noonu mooy ñoom en tout cas ñoom seen lekk te alxuraan loolu la wax wa ta'amuhum wa ta'amu alladhina utul kitaaba xillul lakum wa ta'amukum xillul lahum mu ne ba léegi moom imaam ibnul qayyim rahmatullahi alayhi wa minha qabulu hadiyatil kaafir ah, wa minha bokk na ci liñ ciy jànge qabulu hadiyatil kaafir mooy possible mooy possibilité nangu kado boo xam ne ab yéeféra la ko jox nga ne ko waa yaa imaam waa lii moom fan nga ko jële kado fii kan moo fi jox ñu ne la ndaw si li jox yeneen ci ma lay saab saab loolu kado la du sarax bu doon sarax du ko lekk hadiya la bu mu ko jox moo tax mu lekk ci mooy neewul ne yéeféer la noo bu ñii seen alal wóorul yéeféer yii nii sawaay yi te juif yi alxuraan nee na gaa yi ñoom as soxtu dañ koy aay quoi lekk li alal ju lewul koromb comme niñ ko gisee niñ naroon def Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu mais pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam biñ koy jox xar mi bi ko juif biy jox loolu nekku fi ne eh, yéen woolal leen ma ko mu ñëw yow sa xar mi ci man ñax la doon lekk da ko doon yeew sa kër walla boog danga nga ko doon bàyyi muy lekk ñaxu nit ñi déedéet waxu ko loolu te dafa nangu affaire bi nangu àddiya bi loolu moo tax en tant que jullit ay yéeféer mën nañ la jox kado nga nangu ko alayhi salaatu buur yi buur yi dañ ko doon jox ay kado dañ ko doon jox ay kado muy jël te pourtant ay buur lañ yoo xam ne xam nañ ne ñoom par exemple du seen àll yëpp xaraam mais xam nañ ne ci tooñaate dañ koo manoon mooy ñëw songu benn réew jël li fa nekk jàpp rek dem seen yoon ci loo xam ne teguñu ko ci yoon mais pourtant neewul non ñii seen yii nii na topp nañ topp na le kon loolu dañ ciy xam ne mooy nit mais loolu mooy nit koo xam ne mooy dalay sûr ne en tant que moom yéefér alalam am na lu ci dagan mais am na lu ci lu léegi nag comme que yow loolu mooy loolu noonu mënoo ñëw nag ne kon comme que noonu la daal saa yi man duma ko laal yonent bi aleyhi salaatu moo ëpp waraan ñépp mooy sayyidul gaa yi jaay waraan ak yépp ak zuhaad mooy ñi nga xamante ne képp kuñ la fiy tagg naan aka téye woon boppam aka sàmm woon aka té dëdd woon àddina kooku aleyhi salaatu mooy sangu ñépp ci loolu ñépp ñi ko doon réellement mooy seen sang ñi koy jaay moom du seen sang ndax ñooñ ñooñ dañ ko dañ koy doon doon lu tal iddia udu dara mooy di woote woote ndoonoo ko mais ñi ko doon réellement asxaabul wara yu kawe yi mooy seen sang te pourtant neewul ne non non non man comme que loolu la sawaay naa sàmm téye sama bopp ci yenn yii yii nii àddiyaabub juif man duma ko jël ndax parce que c'est pas sûr non c'est pas waxul loolu ah non du ko jël daf ko jël loolu na mais yow léeg leen daal na ko assuré mooy nag bu bu xam ne waa ji lii nii moom moom leer na cette fois-ci même bu dee jullit la alal jii mu may jox nag c'est sûr que fii la ko jëlee te dafa xaraam ma daal di koy jël looloo xaraam loolu fu ñu ko xamee Seydina euh, al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala gis nañ tarjamaam ak bi muy tuub si keroog bi muy tuub si gis nañ ko avant Hudaybiya bi mu demee Égypte fële ca euh, askan Iskandariya àndoon ak ay mbokkam jóge yenn ci mbokkam jóge Taif ñu jox leen ay cadeau moom jox ko tuuti mu mere leen jalu ci loolu bàyyi ba ñuy nelaw mu faat leen rey leen ñëw Medina na Abu Bakar radiyallahu anhu gis ko na ko yaa moo Mughira ne ko foo jóge est-ce que Misra nga jóge mu ne ko waaw mu ne ko ana ña nga àndoon mu ne rey naa leen ñoom ñépp jël seen alal yonent mu ñëw ne day tuub yonent bi alayhi salaam ne ko man dinaa la nangul tuub gi mën naa la ko nangul waaye alal ji nga fi indi duma ci laal dara loolu la mooy ndax xam ne bii moom daganut bii moom daganut moo tax borom alal joo xam ne alalam dafa jaxasoo am na lu dagan am na lu daganul kooku noonu ci luñ joyal man nga jël ay cadeau mais boo amee doute wala njort bu gina a pousser que lii nii ci lu daganul li tey li jël di ma jox bu boobaa da ngay bañ. comme ni alayhi salaatu wassalaam wax Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ne ko dinaa la nangul sa l'islam bi nga bëgg a dugg ndax duma la ne buus dugg mais nag alal ji nga fi indi duma ci laal dara duma ci laal dara Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu aja ko jëloon joxoon ko ab lekk mu lekk ba pare mu ne ko nag sa al mu ne ko lekk gii de mooy dafa njibaroon ñu jaay ko ñu fay ko ci loolu la ko jël la defare lekk gi mu dugal loxoom ci biir waccuwaat loolu lépp lim lekkoon ndax la ndax xam na ne bii moom bii nii ñu ma lekkaloo tey dagam bu boobaa ci loolu la bu dee ne par exemple yéefér boo xam ne leer na ne dafa dem fee tooñ ay nit jël seen alal ñëw di la may bu boobaa lay xaraam yéefér ak jullite ci yem Seydina Muhammad la tudd Njaay wala Seydina wala boog nu mu tudd éman euh, euh, émantine euh, saa kii nu mu tudd émantine le la le le blanc moo ci yem moo la mayek wala Seydina Muhammad Ndiaye c'est yi bu dee ne cette fois-ci alalu lonaas bii lañ ko jële fii jox la ko loolu day xaraam nga jël ko loolu day xaram nga jël ko ak koo man di doon loolu dafa xaram ndax xam nga ne lii fii la jóge fii la jóge ak tamit nit koo xam ne xam nga ne activité yëpp ci xaraam kese la bu boobaa kooku ay cadeau doo ko jël kooku doo ko jël doo ko jël dara ndax xam na ne kii moom lu mu am lu ne foofu la mais bu dee koo xam ne commerce bi muy def da dafa jax am na ma yoo xam ne commerce am yoo xam ne day triande nit ñi am na yoo xam ne yu dagan la manoo def part des mooy ne lool duñ la ci tenir rigueur naan la hé eh, non ndax yéeféer yi surtout juif yi leer na ne leer na ne que ne li leer moom mooy juif yi moom seen alal am na loo xam ne daganu ci waaw ñoom ak li mu soxtu moom daal dina leen ci daal dinay leer ci ñoom mais pourtant yonent mi alayhi salaatu salaam dafa nangu seen kado bi ko gaa yi jox nii ndaw si mooy leer na ne ñoom seen yooyu daganul am na ci ci daganul mais pourtant yonent mi alayhi salaatu salaam dafa nangu affaire bi dafa nangu addiya bi neewul na yéen est-ce yi da ngeen ab yéen ñii est ngeen alal jàmbur nar ma ko jox kon nag du ma ko non yooyu yëpp laaju ko yooyu yëpp laaju ko yooyu yëpp ko bokk na ci liñ ciy jànge mooy nit bu ko julli rawee man na si ya salaatan comme li wax aw naama anha fal yusalliha mata zakaraha la kafaarata lahu illa dhalik mooy nit bu dee ne dafa nelaw ba julli ji weesu dafa nelaw julli weesu mooy day nelaw nelaw yu xóot te mu bañ a nekk nelaw yu mu tay muy nelaw ba tàkkusaan weesu ko ci boroom ngànt yi la bokk te tayu ko ndax dafa épuisé wu ca tisbaar ba tisbaar weesoo dafa julli tisbaar rek tëdd nelaw foo woon na ne moom dina yi ndax bon fii ak cinq heures de temps quand timis di joor a jot tàkkusaan jot ci diggante bi loolu man naa mu tëdd far départ mbir yi mel ni une seconde ci moom mu yeewu timis jot na kooku kenn du ne ko laqad faqad habita amalu déedéet koo bokkul ak ñi ci yonent mi alayhi salaatu nekk bàyyi julli julli tàkkusaan benn julli tàkkusaan kese li mu mës jëf yépp yàqu na kooku bokku ci ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne mooy ku ku ku xam yooyu yow bokkoo ci ak kuy nelaw nelaw yoo tayut nelaw yoo tayut mooy ne kooku noonu bu yeewoo timis kenn du ko ne léegi yow c'est fini mooy fal yusalliha na ko julli mata zakaraha bi mu ko lan bi mu ko fàttale ko ndax suñu borom dane wa aqimi salata li zikri taxawalal julli saa ko ngir di ma tudd waaye ak façon ba sayyidina Zuhri doon ne li zikra saa boo ko fàttale ko waaw kon noonu la mais mooy ci yoon bi ñuy dox di dem di jóge Xaybar di ñibbi Medina ñu bëddanti ñu biddanti waaye dañ ciy jànge lan bokk na liñ ciy jànge mooy jawaazu ittixaazu réveil jawaazu ittixaazu réveil possibilité ut réveil bu la yee nga ne loolu foo ko jël ma ne Seydou yonent bi alayhi salaam keroog dane bi ñu xam ne ci lañu dox dox ba fajar gi li ci des bareetul ñu ñu épuisé wu ngir mën a wàcc ki noppale am na sax ci yeneen riwaay yi ñu doon yoo xam ne yeneen ci ma saa sax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko laaj ne ko ngir ñu noppale ko mu ne déedéet ndax damay bañ bu ñu noppale ko fajar bi daal lu ñu raw Seydina Bilaal ne man maay man dinaa dinaa toppatoo loolu mooy dinaa toog ngir man leen a yee waaye gis nañ ci riwaay yi ñu gisoon que moom moo ne Seydina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu ik la lanal lay ne ko euh, surveiller ñu Euh, euh, kii bi mooy heure fajar bi surveiller ñu ko surveiller ñu heure fajar bi moo ne ko iklak la iklak lana lay taxawal nga surveiller ñu fajar gi loolu lan moo tax mu wax loolu nee man non damay bañ bu ñu arrêté julli bi faat ñu faat mais nañu ut mais quand même bañ kiiwee mu ne kon nañu ut koo xam ne mu sant kenn ne ko yow yow nii yaa ñuy xoolal ngir bañ a nelaw ñéppuy nelaw loolu mooy wan ne tamit dañ ciy jànge beneen affaire maa ngi ñëw ci réveil bi de bala ma ko fàtte que ne dafa am yoo xam ne bu mooy ne yow bul toog naan ne ñii dañ ma jàppe jàmm wala lan waaye pourquoi ñu ma sant ñépp ne fi laajuñ kenn lu tax ñu ma koy laaj waaye ñépp sondandoo ñépp voyageandoo xareendoo def lépp ñu ñëw war noppale ñu naan ma yow bul nelaw ñii dañ ma yem man damay nelaw man duma ko d'accord ah. mooy loolu yëfu juddu jullit da ngay woyof voilà dangay woyof ci say mbir woyof booy jënd worof booy jaay woyof ci say diggante ci ci say doxalin mais bañ rëy Seydina Bilaal biñ ko waxee ikla nan lay mais sama notaa dégg topp nekku fa naan non non non mais man it damaa sonn ah. pourquoi pas quelqu'un d'autre non ñépp nelaw yow kese mooy am na yoo xam ne mu leer ne cette fois yi ñépp a ngi ci seeni activité waaw yow mais yow yaa am jot yow la yàlla def yow la yàlla def nga am temps pour defal ñépp ngi ci seen activité walla di nelaw minuit jot gars yi deux bi ma matin ñu ngi nelaw lenn li yow nga taxawu ko ngir ñoom loolu du yabaate loolu mooy nekk ci liggéeyu liggéeyu do jaamu yàlla yi te loolu bokk ni ci jaamu yàlla yi gën rëy yoo xam ne man nga naafile des santen d'années loo am daraja jooju waaw doo am daraja jooju dig ngaar daaj joolan li nga xam ne mooy mooy mbiru nit ñi nekk ci seen service fekk mu ngi nekk loo xam ne lu dagan la Seydina Bilaal nangoo def loolu malgré coono bi mu am yépp waaye liñ doon wax sànq jawaazu ittixaazu réveil possibilité dañ ci jàngee na possibilité ut réveil ndax li yonent ci alayhi salaam wax loolu Seydina Bilaal ibn Rabah al-Qurashi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu leen di mu leen di surveiller waaye buur yàlla def lan dogal ba mu ñëwee kii mu da far néew naa ci gëléem gi far jaare nelaw ba jant bee leen yee waaye le fait que Seydina Omar ibn bi mu yeewoo bi mu yeewoo nan la yeewoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, eh, dugal mais nan la ko yeewe allah fa ja'ala yukabbiru wa yarfa'u bihi sawta allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah mooy loolu la doon wax mooy ne loolu tamit dañ ciy jànge ne réveil bi gën mooy boo xam ne turu yàlla lañ ciy tudd pas réveil boo xam ne comme bon comme sama classe gi ak ah, mooy réveil boo xam ne ay musique lay doon mooy boobu gërut gërut <laughs> boobu mooy xam nga musique dafa xaraam moom loolu moom mas alam musique gisoon nañ ko musique dafa xaraam yow le fait que ab musique di la yee loolu du mooy premièrement li la yee noonu baaxul mais mooy dafa nekk loo xam ne bi ah. gën moo mën a am mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñu ko yeewe keroog mm. bu dee ne nañ ci jawaazu ittixaazu réveil jànge nañ ci jàpp ut réveil mais jànge nañ ci ne nag réveil boobu bi gën naa télécharger wala def ci son boo xam ne comme comme nodd la son boo xam ne nodd la par exemple son boo xam ne nodd la ma am ko mm. def ko ci bu ko defee nan laay def soo boobu di ma yee nga xam ne bu bu ma yee bu fajar jotee ma yee ne allahu akbar allahu akbar di ko répéter allahu akbar allahu akbar mooy loolu mooy li gën réveil boo mën a ndax noonu la sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yeewee yonent bi alayhi salaatu keroog te tëbul yonent bi alayhi salaatu bi mu yeewoon neew ko ah yaa yaa ibn al bu ma yeewee teg ay Allahu akbar mooy waxul loolu de neew ko bu ma yeewee ak ay Allahu akbar waxul loolu mooy loolu ñu gis ne kon loolu la mooy réveil bi gën boo mën a am bu lay yee moo tax tamit nañ ci bàyyi xel. mooy léeg-léeg sax sa xel bi ci dem da ngay def rek réveil nii teg mais bi gën boo mën a am utal loo xamante ni tànnal réveil boo xam ne noddu la wala yoo xam ne si kar la laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah lu mel noonu mais man nga ko defub réveil allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah loolu man nga koo defeb réveil moom la Seydina Omar def di allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah kon loolu mooy réveil bi gën boo xam ne moom lañ mën a am waaye tamit dañ ciy jàngale bokk na li ñuy jànge ci ghazwatu Xaybar mooy e, e, jawaazu ittixaadu mukabbir saw as-sawt mooy ut haut-parleur ngir yi nga xam ne dañoo bëgg nit ñi yëg ko mu am ay relais yoo xam ne ñoo koy toxal ba àggale ko fi nga xamante ni moom lañ bëgg mu àgg te loolu du affaire micro kese eh. waaye mooy point de relais mooy site internet yi eh, eh. ak yi nga xamante ne point yi nga xamante ne day tax message yu l'islam bi di gën a diffusé wu yonent bi alayhi salaatu wasallam keroog lan la def lan la Seydina Anas wax lamma kaana yawmu Xaybar amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba Talha fa naada anna allaha wa rasuuluhu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijsun muttafaqun alayhi yonent Seydina Anas nee na keroog xarib Xaybar amara dafa digal yi rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha Seydina Aba Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah fa naadaa mu woote ci nit ñi ngir yëgle li message yonent mi alayhi salaam anna Allaha kene buur yàlla wa rasuuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñu ngi leen di tere an luhumil humri al ahliya ci lekk yàpp yoo xam ne kojug mbaam sëf ngir mu diffuser ko ndax lan moo tax mu tànn ko dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne seen baat dafa fooroon dafa kawe woon dafa kawe woon moom Seydina Abu Talha moo taxoon mu ne baatu Seydina Abu Talha ci ci ci ci xare moo gën mia fi a ci mbooloo mbooloo baatam kese moo leen ëpp doole mooy loolu mooy euh, message u lislaam du ci ruq la war a nekk mooy da ngay ut ay antenne relais antenne relais yooyu mooy lan mooy nga gis foo xam ne siti yi Facebook ay ay yu mel noonu nga xam ne nit ñi dinañ ko mettre ko à la disposition de ñi ko soxla ndax nit ñi doo toog rek naan al ilmu daal moom sawaay yutaa de xam-xam daal dañ koy dikkal du dikkal kenn non boo ko naree def doo jariñ kenn yonent mi alayhi salaatu salaam gis nañ Makka nu mu doon def mais da doon dem mazala mazala di dem fan dañul woon di dem ci san yaqfu mawasimahum yarju min allahi aw awnan ghayra muttasimi yonent mi masul woon a deñ di xeeñcu di dem ci seen foir yi ñoom Quraysh neewul ne waaye yow ma ne ku bëgg tuub daal na ma fekk fii sama kër wala bu ma nekkee ci kaaba gi mu fekk si ma fi déedéet masula deñ di di xencu di topp di dem ci seen foire yi seen lieu de rencontre yi yarju min allahi awnan ghayra muttasim mooy di leen wóor ba pare di yaakaar ci yàlla mu jële fa ndimbal am fa ñoo xam ne dina leen convaincre ci l'islam ban man a dëkkoo ak lislaam daal di koy nangu naal koy accueillir kon loolu la kon loolu la mooy ne kon jawaazu ak tamit yor au parleur ndax Abu Talha loolu c'était pour wax ko comme que baatam dafa jotale loolu mooy buñ toogee nañ jël micro utub micro boo xam ne moom la ñuy wax mais bu dee ci julli la ah mu am benn muy masala micro yi ndax loolu masala la mooy ne nit ki nag mënul di julli yor micro boo xam ne da koy téye allahu akbar téye ko nga xam ne si booy may ne même buy yëkkati loxo yi du kii ndax ndax micro bi mu téye di tari téye ko buy sëgg ne allah akbar non non non buy kii teg jëf yooyu muy def ci julli ji day yàq julleem kon kooku mooy lenn micro boo xam ne dañ koy jël comme ni journaliste yi def ñu daal la koy defal fii sa biére bu ndaw keppal la ko fi walla mais pas micro boo xam ne wala boog bu ñu teg mu tiim mu nekk sa kanam mais pas nga téye micro bi yow ak sa loxo booy rukkoo sax doo mën a téye sa kii di tega di def jëf yu bari yooyu mooy ne loolu day yàq li nga xamante ne mooy julli gi ndax wa qumu lillahi qanitin la suñu boroom wax mooy léegi jëf yooyu yépp ndax jëf yi day jëf yu bari day yàq julli kon manoo téye masalaay micro du da ngay téye micro bi tari ba doyal après teg wa après def lii di jël ka teg ak a defaat noonu loolu day yàq julli bu dee jawaazu mu ah, ah, mukabbiru sawt mooy micro loolu loolu tekkiwul tekkiwul que ne afa léegi ay watee leen non bu dee loo xam ne comme julli la nga xam ne dañ ciy tere jëf yi ay jëf yu ci bokkul bu boobaa doo ko def mais bu dee ne lu ñuy jottali la ab conférence la nga toog wala kii nga jël micro bi nga wax ba nit ñi daal di dégg voilà li ngay wax mais pas nga toog naan non waaye micro bi jaru ko quoi non non ndax l'essentiel mooy na message bi àgg. kon loolu insha allah xam naa tey kon dañuy yem ci nii léegi mu dese ñu masala boo xam ne ci biir léegi nii laa ko fàttale ko léegi nii laa ko fàttale ko mooy lu yonent bi alayhi salaam biddante giñ biddanti woon te loolu waxoon naa ni nañ ci ñëw. ne yéy yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne nahnu ma'ashirul anbiya ñun mbooloom yonent yi alayhi salaatu wasalaam suñu bët yi mooy nelaw mais suñu xol yi du nelaw loolu loolu gis nañ ko loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mais léegi pour pourquoi kon mu biddanti ah mooy masala boobu xam nga waxoon naa dinañ ci ñëw dama ko fàtte woon complètement sànq nii ci biir wax ji bi ñuy ñëw ci affaire biddanti bi mu biddanti ci la sama xel door a dem léegi incha allah masala boobu ci jataay bii di ñëw ndax waxtu wi jot na lañ koy def ak masalaay sikkar masalaay sikkar incha allah amaana masalaay sikkar ni ni ñuy def mooy est-ce que euh, di di sikkar ci mbooloo di sikkar ci mbooloo mën naa nekk wala déet di sikkarandoo ensemble est-ce que loolu mën naa nekk wala déet ndax lan ci xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi radiyallahu taala anhu gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi nee na bi saxaaba yi bi ñibbi bay jege ci Medina benn daal di kii ci benn xur nit ñi di di di di tudd yàlla di wax ca kaw yonent mi alayhi salaatu salaam ne irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba fa innakum tad'una sami'an basira comme ni mu ko waxoon alayhi sa aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam nee na après mu ne ma mooy bi mu leen ne wax leen bu leen bu leen sonal seen bopp bu leen sonal seen bopp yërëm leen seen bopp wax leen ndànk ndax ki ngeen di woo woowu ngeen sant tudd ngeen koo xamante ni te di ko ñaan te di ko woo koo xam ne du dégg wala ku tëx déedéet waaye ki ngeen di mooy ki nga ki ngeen di woo mooy koo xam ne sami'an aji déggaatoon la mais basiran aji gisaakoon la ba pare nee na mu ñëw fekk ma ne ma yaa abdallah ibn qays fekk maa ngi naan laa hawla wala quwwata illa billah mu ne man ala adulluka ala kalimatin min kanz ala kanzin min kunuzil janna ma ne ko bala ya rasulallah abi abi anta wa ummi nee na mu ne ma laa hawla wala quwwata illa billah ndax duma la tegtal ci kàddu goo xam ne trésor la ci trésor aljana yi ma ne ko ah kay yow ndaw yàlla li bi ab yi jënde naa la sama baay ak sama yaay moom mu ne ko mooy laa xawla wala quwwata illa billah kon loolu incha allah léegi masalaam sikkar boobu est ce que mën naa nekk ci mbooloo loolu incha allah dinañ ko gis léegi ni ñuy def mooy dañuy bu ñu koy gis dañuy dañuy dañuy xool li nga xam ne moom la ci see ay Cheikh Omar a cheikh omar alfuuti alfuuti a cheikh omar cheikh omar li mu def ci rima voilà moom la ñuy xool moom la ñuy jël bu boobaa mais pas ñu indi lim bi def yëpp ma ndax buñ naree jël li mu wax yëpp damay ragal affaire bi dina tuuti mais dinañ ci tànn ay quelque rek ci li nga xamante ni mooy mooy chapitre kii bi vingt-cinquième chapitre bi bi mu def fi targhibi fil ijtimaa'i lid-dhikri wal jahri bihi walxaddi alayhi wal i'laami bihi annahu mimma yanbaghi at-tamassuku bihi li fadlihi wa raddu ala man yunkiru ala zaakiriina jamaa li jahlihi bil kitaabi wa sunna wa ijmaa'il umma moom sa Cheikh Omar al-Fuuti Taal al-Fuuti Cheikh Omar al-Fuuti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mu ne mooy mooy chapitre numéro vingt-cinq bi mu def mu ne fi targhibi ci di xemmuloo fi fil ijtimaa'i ci dajaloo li zikri ngir di tudd borom bi subhaanahu wa di sikkar wal jahru ak tamit di ko wax ci kaw bihi mooy di sikkar di wax ci kaw wal i'laami ak ak lan di ko mooy di ko wax ci kaw di ko yëgle bihi wax ci kaw annahu këne lool mimma yanbaghi at-tamassuku bihi loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafa war mooy li nga xam ne war nañu daldi ci mooy jàpp ko li fadlihi ndax ngëneel gu bari gu ci ne war raddi ak di delloo waxu ñi nga xam ne man ankara ñi nga xam ne dañuy weddi ñi nga xam ne dañuy weddi lan euh, dañuy weddi lan dañuy weddi këneen waa yow lan <laughs> sikkar daal sa ala zakirina jamaa ñi bokk di sikkarandoo mbooloo ñu leen di weddi naan lii ñuy def bidaa la yooyu mu ne ñooñu ñu wane seen këne ñoom ñoo ñoo juum te dara yóbbuwul woon ci lool mooy li jahlihi ndax waa jooju di weddi ñooñu di leen naan waa gaay li ñuy def baaxul mooy ne ñoom seenu ñàkka seenu réere bil kitaabi ci alquran wa sunnati ak sunna yenente bi alayhi salaam wa ijma'il umma ak consensus li nga xam ne mooy communautaire bu boroom xam-xamu jullit yi kon nag insha allahu taala kon ci kitaabu rimah rimah xizbi rahim ala nuxuuri xizbi rajim kon loolu insha allah insha allah bu ñu gisee masalaam bi jëm ci wàllu lan moo tax yow yonent mi alayhi salaatu salaam léegi moom mu ne woon kon ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam ak li wax Sayyidatuna Aisha ne man ak ta Isra wal Mi'raj que moom xolam xolam du nelaw